man shariba fi inaa'in min dahabin aw fidda fa innama yujarjiru fi batnihi naaran min jahannam mu ngi nii waaw képp ku naan ci ndab loo xam ne ci or la wala xaalis na la leer ne dina bux buxi onomatopée la <laughs> bu ndox mi dugg ni muy bulub bulub bulub di dugg di yëngu biir biir boobu mooy yu jar jiw ci biiram naaran sawara min jahannama jóge ci jahannama wal iyaadu billah kon ci kaw ni gis nañ riwaay yi nga xam ne moom la imaam an-Nawawi tudd léegi nag walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bañ gisee lii nag léegi nag ñu war a ñëw nag ci njàngat yi insha allahu taala léegi njàngatu xadiis bi mu nekk nag yu yaatu ah. waaw mu nekk lu yaatu léegi nag ah, foog naa li nga xam ne finalement instant bii nii loolu laa gis ne sax moo tane parce que ni nga gisee heure bi nii def nañ une demi presque euh, pour bu bañ a gudd ndax ñaari xadiis yi lañ boo ñaari xadiis yi nii boo fàttale ko boo demee ci Bulughul Maram al imaam al xaafizul euh, Ahmad ah, ibn Ali ibn Hajar al Asqalani ci Bulughul Maram ñoom la boole booleloo boole loo ci ñaareelu bunt bi bi muy wax ci wàllu ndab yeeg yooyu <coughs> kitaabul aniya baabul aniya bokk Eh, yii la indi hadith Seydina Hudayfa bi ak bu yaay Ummu Salama bi moom la tegale kom ñi nga xam ne noonu la ko imaamu Nawawi rahimahullah lu ko jiitu woon tegale woon léegi nag eh, pour léegi lijjanti masala yi ginnaaw biñ gisee taxrij ji avant ñuy jàll mooy ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi beneen côté bi nga xam ne moom lañ la waxoon moo ci desoon te moom lañ la rappelé woon fàttale ko léegi fàttale ko léegi bi ñuy tàmbali loolu lëkkaale bi mooy lan mooy ne buntu bi al imaam rahimahullah da ko beneen ko wa tahrim istimaal inaay zahab xaraamal utili utiliser ndabal or ak fi shurbi wal akli wat tahaara ci naan lekk wala laablu ak mbooleem façon yi ñu koy utiliser loolu nag <coughs> lëkkaaleem bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam tahrim boobu imaam an wax mooy li koy leeral mooy waxu yonent bi alayhi salaam la ko jële moo yonent may saa saa moo xaraamal loolu waaw te loolu liy wane xaraam gi mooy eh, eh, eh, bu doon lu ñu sit kese la Seydina Xudayfa quand même du ci jël du ci toj bopp di xaan ci loolu waaw chef de quartier bi mbooloo mépp toog mu jël kopp bi mu ko def bi mu ko defal ndox te mu nekk ci xaalis mu jël ko xaañ ko ko ba muy nàcc loolu bu doon ne loolu moom c'est pas grave loolu kon ba pare mu ne naxaanaa yonent way saa moo ñu tere ci ñuy naan suur bi fi aniyati dhahab ba pare li bokk na liy wane ne dafa xaraam euh, kii la kabira la sax di ci lekk mooy bàkkaar bu mag la mooy li mu wax ci xadiis ya ummu salama bi radiyallahu anha ne ki nga xamante ne yujar yashrabu fii fi fii aniyati al-fidda innama yujarjiru fii batnihi naara jahannam waaw kii naan ci ndabal xaalis li am ba des mooy day box boxi ci biiram bi safaraaw jahannama te loolu mooy tëkku la waaw te bépp mbir boo xamante ne bokk na li ñuy xam ne comme li Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma waxoon li ñuy xam ne lii bàkkaar bu mag la mooy loo xam ne borom bi daf cee teg ak tukku gu metti ci àddina wala ci àllaaxira wala bugal wala yooyu te lii nee na ki koy naan looloo lay xaar kon loolu ñu xam ne moom dafa nekk loo xam ne lu xaraam la moo tax imaamu Nawawi eh, mu ne wa tahriim ak xaraamal bi naa di utiliser ndabal or wala xaalis moo xam ci lekk wala naan wala eh, laablu bépp bu ñuy jëfandikoo rek dafa xaraam kon gis nañ lëkkaale bi kon leer na léegi nag mu def benn affaire mooy à vrai dire imaamu Nawawi hadis bi xam nga day wax diibaaj wax na côté diibaaj ak xarim waaye loolu à vrai dire looloo ko ci tax a indi moo ko moo ko tax a jóg li ko gën a tax a jóg mooy lii leeral liñ tudde bunt bi mooy xaraamal di utiliser ndabal or ak xaalis sa hadis bi da ko wax boole waale kook sol li nga xam ne mooy sooy moo xam ci wàllu yépp nag bi <coughs> mooy façon yépp bu diis bi wala bu woyof bi moo tax ñoom ñoo ci yem mu boole leen moo tax léegi nag nañ xool imaamu Nawawi rahimahullah lan la wax bi nga xam ne moom lay saraa xadiis bi eh, ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj moom mi ngi koy tàmbale mooy buntu bi bi mu xam ne moom moo ko def ne tahrim istimaali awaani zahabi wal fiddati fi shurbi wa ghayrihi ala rijaali wan mu ne baabu xam nga imaam muslim kitaab la def loolu wax danañ la ko wax ah, ci kitaabul libaas wa ziina baabu buntu tahrim xaraamal istimaali awaani zahabi di utiliser ndamal or wal fiddati ak xaalis fi shurbi ci naan wa ghayrihi ak leneen lu dul ñoom ala rijaali wan nisa ci góor ña jigéen ñi nag xam nga ni ba ñuy tàmbali buntu bi taxawoon nañ ci mu jëlal ñu waxtu u bopp dem une demi-heure moom kese lañ defoon jafaay boobu que ne góor yi jigéen a ci yem de ah waxuñ ne jigéen ñi waaw permettre nañ leen ñu takk ay ay ay or kon ak xaalis que kon loolu c'est waaw kon loolu day wane ne kon jigéen ñi voilà ñoom kon mën nañoo utiliser ndabal loolu amul léegi foofu nag ci la indi bi muslim bi mu koy indi xadiis yaay ummu salama bi la njëkkee indi radiyallahu taala anha door bee indi ci beneen daal di eh, yooyu rek indi foofu léegi imaamu al nawawi rahimahullah bi nga xam ne ci la koy saraa mu ne déglu mu ne qaala al qaadi ginnaaw bi nga xam ne ci la leeral baat yi <laughs> naaru jahannama moom dafa garaaw moom waaw jahannama moom daa ñàngta garaaw ginnaaw bi mu leeralee jahannama mooy jahannama fu mu jóge boroom xam-xam yi naan moo o oh, jahannama ñii ne ajamiya la mooy du baat boo xam ne du baatu arab de am ñu ne si arab la ah ñu dañ koo tudde jahannama nag li bon de qaariha ndax xóotaayam gu xóot gi sori waaw comme boo xam ne bu wolu arab yi ne biirun jahannam mooy teen boo xam ne dafa xóota xóot comme teenu bawol yooyu nga xam nag kajoor nga xam da ngay toog sànni ci aw xeer toog lu yàgg door a dégg euh, xeer wa naan mu leer na mu ngay door a àgg <laughs> biirun jahannam mooy bu amiq jiddan jiddan jiddan waaw mooy teen boo xam ne dafa xóot lool waay waaw waaye Euh, am na nag ñu ne ci juhuma mooy ak ñàng la jóge waaw ak ñàng waaw akuk tar moo tax ñu tudde ko ko euh, mbugal ndax mbugol ma nga xam ne moom moo fay jóge léegi nag al imam mu ne qaala al qaadi mu ne al imam al qaadi Iyaad de nee waxtalafu fi al muraad bil hadiis fa qiila léegi mooy bu yonent bi alayhi salaam ne euh, ki nga xamante ne nii ah day naan ci nabal xaalis wala or ci nabal or bopp day box boxi ci biiram jahannama mais ñan lay waxal <laughs> ñooñ mooy est-ce que suñu xeet wi lay waxal walla day wax xeet yi fi jiitu woon wala déet loolu lay wax mu ne qaala al qaadi al imaam al qaadi yaa nee na waxtalafu boroom xam-xam yi wute nañ fil muraadi bil xadiis ci kan la ñu jublu ci xadiis bi fa qiila huwa ixbaarun anil kuffaari min muluukil ajami wa gayrihim alladhiina aadatuhum fi'lu dhaalik fi'lu dhaalik mu ne am na boroom xam-xam yi ñu ne non lii yonent bay saa saa waxul ak ñun jullit ñi ah day xabaare ci yéeféer yi nga xam ne ci buur yéeféer yi nga xam ne du ñuy jullit ah, ak ñi mel ni ñoom nga xam ne seen aada mooy di lekk ci ndabal or wala ndabal xaalis ak di ci naane waaw comme ni mu wax ci xadiis sayna Xudayfa bi ne hiya lahum fi dunya wa lakum fil aaxira ñeel na leen ñoom fii ci àddina ñeel na leen yéen alaaxira mooy ndab yooyee ak kaas yooyu kopp yooyu la ayhum wa loolu ci mooy almustamiluuna laha fi dunya ñoom ñoo koy jëfandikoo ci àddina waaw léegi mu ne wa kama qaala sallallahu alayhi wa sallam fii thawbil harir comme ni yonent bay saa saa wax ci yéeréb sooy ba ko Seydina Omar radiyallahu anhu boobu moom waxul lool mais bon foog nga leeral lool ngir kii dégg xam lu tax bu dee fekkuloon mu xam ko parce que daa ñëw rek ne comme waxu yonente bay bi mu ne innama yalbasu hada man la xalaqa lahu fil axira waaw lii yérëb sooy kenn du ko sol lu dul koo xam ne amul benn cër alaxira mooy amu fa dara ay mbugal kese la fay am amul dara la ko fa yàllay terale parce que Seydina Utaarid Utaarid <laughs> da doon jaay ab ab ab ñu génn ci jàkk yonent bay rek Seydina Umar bi génnee mu gis waa ji di jaay loolu quoi mu ne yonent bay saa saam te ngaa jënd yére bii nii euh, euh, euh, bu ko defee nga koy sol pour bu délégation yi nit ñi yooyu bu ñuy ñëw ak yooyu yonent bay saa saam ne ko lii ki koy sol mooy koo xam ne innama yalbasu hadha man laa xalaqa lahu fil axira kii sol lii mooy koo xam ne amul benn cër ci àlaxira waaw amu fa cër waaw kon ñu ne kon nag loolu la mooy ñooñu lay wax waxul jullit ñi mooy te ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi waaye loolu dese naa dëgg waqila mu ne war am nañu ne almuraadu nahyul muslimiin an zalik eh liñ ci jublu mooy yonent bay sa sam dafa wax lii dëgg la yéeféer yi dañ ko utiliser mais warul ñu koy utiliser de waaw ndax ñoom muxaatabuna waaw bi furu'i shari'ati waaw yawmal qiyaam dees na leen laaj lu tax du ñàkk gëm yàlla gi kese lañ leen di atte non mais la ngeen waroon a jëfe ci diine ci l'islam lu tax defe woon ko loolu dinañ leen ko laaj par force lool mooy waxu jumhur xilaafan lil xanafiya buñ la nee jumhur mooy min al malikiyati wa shafi'ati wal hanabila contrairement ak ñi nga xam ne ñooy xanafiya yi rahmatullahi ala al jami kon am ñu ne al muraadu nahyul muslimina an zalik li ñu mooy tere julli ñi ci loolu ñuy utiliser ndabal xaalis ak al or wa anna man irtakaba hadha an nahy istawjaba hadha al wa'id waaw te képp koo xam ne nag def nga yow nga dégg nay ah borom bi de tere na yonent bay saa saam tere na borom bee ko jottalaloo ñuy naan ci ndabal or wala xaalis ak yooyu nga def ko kooku moom def na loo xamante ne nii war na ci moom ah ak mbugal mooy yelloo na mbugal waaw waaye nag waqad yafullah anhu yàlla nag mën na koo jéggal malgré ne yillew na ko mu ne hada kalaamul qaadi lii mooy waxu al qaadi mu ne wa sawaabu man imaamu Nawawi nag bàyyi leen ma place sama wax lii dëgg ci wax yi mooy anna nahya tasaawalu jami'a man yasta'milu ina ad-dhahab wal fidda min al-muslimina wal lii dëgg mooy tere bi yonent bay saa saam tere fii dafay làmboo laal ñépp ñoo xamante ni ñooy utiliser ndabal xaalis wala or ci jullit ñi ak ñi nga xam ne yéefir yi ñoom ñépp a ci yem li anna saxiixa moom lañ doon sànk anna al-kuffaara muxaasabuuna bi furuu'i shar'i ndax lii dëgg te mooy waxu waa jumhuur xilaafan lil xanafiya niñ ko waxee mooy yéefir bu dee yow dees na la àtte lu tax julliwoo woon lu tax ba woor jotee wooroo woon loolu lépp dinañ la ci àtte duñ ne rek dañ lay àtte rek ci la fekk ah yow gëmoo woon yeneen tubaab yi saa saam gëmoo woon yooyu yéeféer nga lay woon ci loolu kese non yeneen yëpp dañ la ci àtte waaw. te loolu li gën a màgg lu koy wane mooy bu ñu duggee safara ñu la leen maa salakakum fii saqar waaye yéen yéeféer yi lu ngeen doon xoole ba dugg safara ah qaalu lam naku minal musallin waxuñ ne ñun nekkuñu woon euh, mu'minin de dañoo li njëkk a wax mooy ñun bokku ñuy julli kon bu dul woon ne julli duñ leen ko laaj buñ ko deful ëllëg ñu leen koy laaj kon lan nañuy ñëwee lu leen dugal safara ñu ne parce que bokku ñoon ci ñuy julli te julli ci furu' sharia la boobu ndax usulu sharia mooy ni ñuy gëme yàlla gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yooyu mooy al imaanu ñoom loolu noonu ñoom ñoom du lool kese waaw waaye bu ñu ñëwee yi leen yi sharia ne woon def leen yéen ñu ko julli heure julli bu jot yéeféer bu julliwut bu ne yow bu demee yawmal qiyaam non seulement ak kéefëram dañ ko ci àtte mais dañ ko àtte lu tax julliwul woon loolu mooy li dëgër kon loolu mooy yeneen may saa saam ñaari xadiis yi yépp moo tax mu ne ci xadiis yi naa Xudayfa fa innaha lahum ñeel na leen ñoom yéeféer yi tudd leen ndax amuñu solo waaw fi dunyaa ci àddina gu jege ji gu jege ji te gaaw a gaaw a jeex waaw te gaaw naxaate nga nekk loo xam ne tamit lu ñàkk solo la ñoom la ñeel fii waaw bàyyi leen ndax ñuy jouir nan im sikar ci seen dund gi nga xamante ne dund guy jeex la gu gaaw a yàqu la gu gaaw a jeex la waaw waaw na ñu moo leen ñeel koog nag boro dañ leen koo moomeel waaye tekkiwul ne c'est normal ne que li ñuy def garaawul bañ a garaaw <laughs> waaw <coughs> bañ a garaaw moo tax ñu leen ci xisaab ëllëg kon nag loolu mooy li gën a dëgër que ne eh, ñëpp lay wax képp ku ko utiliser ci way ngëm yàlla ku gëmul yàlla yéen mu ne wallahu a'lam mu ne wa ajma al muslimuna ala tahrim al akli wa shurb fi ina'i dhahab mu ne nag boroom xam-xam yi imaamu Nawawi tudd na ko yeneen i boroom xam-xam tamit daal ay imaamul Qurtubi ñoo ñëpp daal dinañuy tudd li nga xam ne mooy ne lii ijmaa la ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kene moom daa nekk loo xamante ne ijmaa waaw boroom xam-xam yi dañoo nekk ku euh, euh, imaam Ibnul Munzir dañoo dëppoo que ne dafa xaraam waaw lii imaamu Nawawi rahimahullah wax noonu la waaw mu ne kon al imaam al-Haafiz an-Nawawi mu ne wa ajmaa al-muslimuuna bu la nee muslimuuna mooy boroom xam-xam yi ala tahriimil akli que ne xaraamu lekk wa shurbi ak naan fii inaa'i dhahabi ci ndawal or wa ina al fidda ala ar rajuli wal mar'a naka noonu lekk ak naan ci ndabal xaalis ci góor ak ci jigéen mu ne walam yuxaalif fi daalika ahadun min al ulama mu ne kenn amul kenn ku wuteeg ijmaa bi illaa lu dul maa la nga xam ne xataahu nettali na ko asxaabuna suñu gaay al iraqiyun te bokk ci waa iraq mooy ci shafi'i yi anna li shafi'i kene ash-Shafi'i de moom am na seen sëriñ bi qawlan wax woo xam ne qadiman gu yàgg annahu yakrahu mooy da koo sib wala yuhram wala yuhram yukrah wala yuhram dañ koo sib waaye kenn xaraamalu ko waaw mu ne na ko noon wax akaw an Daawud az-Zahiri tahrim ash-shurbi wa jawaz al-akl <coughs> wa sa'ir wujuh al-isti'mal kantaat imam Daawud az-Zahiri moom ñu jële ci moom nettale ci moom mu ne non naan gi lañ tere parce que a hadis bii tere la wax waaye gis na ñeneen yi moo tax imam an-Nawawi defoon exprès indi yeneen yi ne yàqulu aw yashrabu lekk wala naan <laughs> voilà imam Daawud nag moom li sax te moom moom comme que hadis bi la gis mooy bi naan naan mu ne kon lekk garaw xam nga Zahiri yi ñoom dañuy def jumut ci kaddu yi noonu kese ci kaw hmm? te tahrimu shurbi xaraamal naan wa jawaazul waaye nag bu dee lekk ci ndabal or xaalis loolu garaawul waaye loolu xam nga yàqu na wax joo xam ne dëgërul diit ko ndax hadith sayna Hudayfa bi bu joppam gis nañ ko wala takulu fii sihaafiha bu leen ci lekk naka doon hadith sayna abu abu ali ibn musir bu euh, ni mu ko soloobe bu yaay ummu salam bi gis nañ ko yàqulu aw yashrabu kon loolu nan la mën a waxee ne kon mbir yi kon naan kese lañ wax kon garaawul bañ a garaaw garaaw na kay kon mu ngi noonu mu ne woo tax imaamu yi ba pare moom imaamu Daawud mu ne wa sa'ir wujuhul istimal façon yi ñu ko mën a utiliser yëpp noom daal euh, naan gi rek lañ tere après yeneen façon yëpp mën naa nekk mu ne wa haadaani naqlaani baatilaani ñaari toxal yi ñu toxal ci imaamu Shaafi'i ci suñu sëriñ bi ak Daawud ak zaahiri yi ñaar yii yëpp ay neen la <laughs> waaw <laughs> yii ay neen la imaam Ibnul Munzir daal nay toxal ijmaa boobale waaw waaw moo la imaamul haafid ibn Hajar ci al-Fath mu ne wa naqala ibnu al-Munzir al-ijmaa' ala tahrim ash-shurb fi aaniyati adh-dhahab wal-fidda illa an Mu'aawiya ibn Qurra ahadu at-taabi'iin moom itam kii itam ci la ci ñu ci génn mu ne imaam ibnu al-Munzir léegi ñu ngi ci imaam al-haafid ibn Hajar wala imaam ibnu al-Munzir rahimahullah daal dinay toxal dëppoo consensus boroom xam-xam yi kene daa xaraam ñuy naan ci ndawal or ak xaalis yaaniyati fi adh-dhahab wal-fidda lu lu lañ jële ci Muawiya ibn Qurra ci taabi'i ya taabili bi saxaaba yi ka annahu waaye li muy mel niru mooy lam yablughu an-nas annahi tere gi daf koo jotewul wa an ash-Shafi'i fi al-qadim ah ak lañ jële ci ash ah, mooy waxam ju yàgg waaw ah, nag mu ngi noonee waaye fil jadid nag ala tahrim wa nassa fil jadid ci di mazhabam bu bees nag imam ash-Shafi'i dana lii non dafa xaraam mu ne ah, mu ne wa min ashaabi man qut man qata'a bihi an am na ci waa suñu uh, mbokku Shafi'i Shafi'i taalibe bi ñoo xam ne dañ ne lii mooy waxam bu ko fi kenn di waxat naan suñu imaam bi wax na la imaam al-Hafiz mu wa hadha laa'iqu bihi li thubuut al-wa'id alayhi bin-naar lii nag mooy li yell ci moom ndax yonent bay saa saam digge gum digge ci kuy def lii safara moom loolu moom mënul nekk loo xam dañ koo sib dafa xaraam voilà kon nag loolu nekk na loo xamante ne nii lu leer leer la léegi nag al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah buñ ñëwaatee moom fi mu ñëwoon eh, di ñaar yee moom ñu nettali moom ay neen la moom <laughs> ah, waaw <laughs> ah, loolu moom ay neen la waaw léegi eh, mu ne bon léegi nag bon bu Daawudu moom <laughs> mu ne mooy mu ne wa hada di naqlaani baatilan amma qawlu Daawud fa baatil <laughs> kanta ko Daawud al a ah, Daawud ci salaf yi la bokkoon taalibi Ishaq ibn Rahawayh la moom ñoom Imaamul Buxaari ay contemporain la ñoo doon dundandoo ñoo bokk sax Ishaq ibn Rahawayh seen sëriñ boobu bu siiw boobu euh, sëriñu Daawud la woon ah. attention al-Zaahiri Daawud ibn Ali al-Zaahiri rahimahullah mu ne kanta waxam moom fa baatilun neen la <laughs> li munabadati sarih hadhihi al ahadith fi nahy an akli wa shurbi jami'an mu ne ndax lu tax parce que dafa dàqoo soree wuute hadith yi ni mu leere boole ne lekk naan moom mu jël ne naan kese lekk bokku ci wala mukhalafati al ijma' qablahu ko pare daa wuute ah, ijma consensus boroom xam-xam yi amoon avant moom kon waxam waxu ku mel noonu kenn du ko bàyyi xel waaw mu ne qaala ashaabuna suñu mbokk yi nag Shaafi'i yi nee na rahmatullah inaqada al ijmaa ala tahrim al akli wa shurb wa sa'ir al isti'mal fi inaa ad-dhahab aw al fidda illa ma hukiya an Daawud wa qawl ash-Shaafi'i fi al qadim fa huma mardudan bin nusus wal ijma mu ne suñu mbokk yi nee nañ ma ne alhamdulillah ah comme ni ko imaam Ibnul Munzir daal di woon toxale mu ne ñoom nee nañu ma ne ijmaa bi daal fasu fasu na waaw fasu na kene dafa xaram lekk ak naan ak façon euh, jëfandikoo yépp ci nabu a xaalis ak or lu dul li ñu nekkale ci Daawud ak imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi ah fil qadim ci lu jiitu waxam ju jëkk ndax imaamu Shaafi'i magam daam fil qadim ak fil hadith yu yàgg yi ak yu mujj yi waaw léegi fii huma mardudaani mu ne yii yëpp ñaari wax yi moom yu ñuy delloo la bin nusuusi wal ijma ci texte yi ak ijma comme ni ko wax mu ne wa hada innama yuhtaaju ilayhi ala qawli mu ne lii nag boo gisee ma ciy taxaw nii mooy ci soxla ala qawli man yaqtadu bi qawli Daawud fil ilaa wal xira xam nga yow man daal ko fa dee imaam boppam rahmatullahi moo <coughs> ci boppam daa jàpp ne Daawud en fait zahiri jar ñoo bàyyi xel <laughs> bu ñu wutee gaa yi quoi bu ñu wutee ñoom seen wute jar na bàyyi xel ba ma ne woon noonu loolu nag bon du du lu systématique tamit du loo xam ne tout le temps rek ñu ne bon zahiri yi wute nañ kon nañ sànni fee tamit du lu systématique moom daa moo non lii nii yëpp may wax nii di ko lijjanti ci mbiri waxu Daawud lii mooy ci kaw damaa wàcc sax ba àgg ci waxu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoom man ñoo taddu ah, di di xawli Daawud quoi fil ijmaa' wal xilaaf quoi ñooñu la <laughs> ñi ñi ñi bàyyi xel di sukkandikoo ci waxu Daawud bu waxee Ibnu Ali az-Zahiri ci wàllu ijmaa est ce que ànd na ci ànd ci ñeneen ñëpp wala wuute loolu ñooñ la wa illaa fal muhaqqiqun yaquluuna waaye ñi xóotal mbir yi dañ ne Daawuud kenn du bàyyi xel ci ay mbiram laax <laughs> az ay moo mooy du lu ñuy sànni tout dëgg la léeg-léeg noonu lay demee mooy day fekk ijmaa am na yooyu mu nekk loo xam ne dafa beroo beru ñu teg ko nee waaye nag du tout le rek. lu zahiri yi ñoom am na xas façon yooyu lu ñu wax rek ñu jël sànni déedéet affaire bi du loolu <laughs> waaw léegi nag euh, parce que moom nee na ndax ndax li mu xal qiyaas quoi li mu li mu fell qiyaas parce que xam nga zahiri yi ñoom qiyaas baaxul qiyaas bokkul ci nga xam ne façon yi nga xam ne ci la ñu war a utiliser ngir génne àtte parce que qiyaas moo alakoon iblis ndax bi mu ne xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin waaw ah, looloo alakoon iblis Iblis dafa ñëw borom bi naan ko su yóoral kii mu ne non mu ne ko lu tax mu ne ko parce que da nga maa bindal liggéey ma qiyaas quoi di def raisonnement par analogie voilà borom bi man da maa bind ci ci safara bind ko ci ban te loolu mooy lan affaire bu logique mooy lan te safara moo gën a seetlu ban moo gën ban kon nag maa ko war a gën lool qiyaas ak ko yóbbee ñoom loo tax ñu daal daal di bañ qiyaas quoi ci gàttal. léegi mu ne comme kooku daa bañ qiyaas kon kooku mënula bokk ci ñuy bàyyi xel ci wàllu ay wuuteeg ay ay ay ay dëppoo voilà mais nag. wax naa la wax ji moom bon c'est c'est à revoir là waxu imaamu an-Nawawi bi non imaam Daawud ñu màgg lañu zahiriyé yi dëgg la léeg-léeg seen seen seen wuute duñ ci bàyyi xel waaye léeg-léeg ñoom ci si boppam sax ñooy am dëgg ah voilà voilà kon loolu dafa am solo loolu loolu loolu lu ama am solo léegi euh, mu ne wa amma qawlu Shafi'i léegi nag li jënti na euh, waxu Daawud euh, az-Zahiri al imam rahmatullah alayhi léegi nag muy ñëw seen sëriñ bi Shafi'i wax biñ koy toxalal bu yàgg mu ne wa amma qawlu Shafi'i al-qadim fa qaala sahibu at-taqrib mu ne doo euh, boroom at-taqrib nee na ci waxu suñu sëriñ boobu mooy ibn al-Qaffal ash-Shashi doomu al-Qaffal ash-Shashi bu mag boobale mooy sahibu at-taqrib rahimahullah moom dane rahmatullah alayhi ma dane inna siyaaq kalaam Shaafi'i fi al-qadiim yadullu ala annahu araada anna nafs ad-dahab wal-fidda alladhi ittaxada minhu al-inaa' laysat xaraama mu ne moom dafa toxal ne waxu Shaafi'i rahimahullah suñu sëriñ li muy tegtale mooy que ne moom li waxul waxul ne lekk ceeg naan ci dara newu ci de lim ci jublu mooy dëgg-dëgg ndab li mooy xaalis bi ñu defaree ndab li or bi ñu defaree ndab li loolu nekkul lu xaraam. moom or bi la wax ak xaalis bi ñu ko defaree waaye waxul dab la waxul lool mu ne wali hada lam yuharrimul xuli ala al mara looloo tax imaamu Shafi'i xaraamalul takkaay yi ci jigéen ñi mu ne hada kalaamu saaxibu taqrib imaamu Nawawi mu ne lii nag mooy waxu saaxibu taqrib de su waaw bokk ci suñu kilifa yi wa huwa min mutaqaddimi ashaabina te bokk nañu jiitu te kilifa yu mag yi ci suñu suñu suñu ngir di Shafi'i wa huwa atqanuhum li naqli nusuus Shaafi'i te ñi fi ñëw ci ginnaaw yépp moo leen gën a segg moo leen gën a bàyyi xel gën leen a mën a segg ci di toxal texte imaam ash-Shaafi'i kon nag kon wali anna ash-Shaafi'iyya te ash-Shaafi'i raja'a an haadha al-qadiim te imaamu ash-Shaafi'i dellu na ci wa saxiixu kon nag mu ne li wër inda ashaabina wa ghayrihim min al-usuuliyyiin anna al-mujtahida li wër ci ñun suñu mbokk yi Shaafi'i ak ñeneen yi ci waa usul yi dañ ne gis nga mujtahid bi ki nga xam ne am na daraja ijtihad ah ida qaala qawlan thumma raja anhu la yabqa qawlan la bu waxee benn wax dellu ci wax lool loolu desatul day <coughs> nekkatul ba xam duñ ko war a mën a askanale waaw wala yunsabu ilay kenn doonu ko askanale di ko wax naan ko ay wa dese na wax déedéet kenn waru koo askanale qaalu wa innama yuzkaru al qadim dañuy tudd nag yu yàgg yi léeg-léeg ci waxu imaamu Shafi'i yu yàgg wa yunsabu ila Shafi'i majazan loolu nag ci wàllu majaz kese la waaye e, figuré sens figuré mais du sens propre waaw wa bismi ma kaana alayhi la annahu qawlun lahu al waa waaye di leeral rek la nga xam ne moom xalaat la avis la bu mu amoon lu jiitu woon waaye tekkiwul ne mukk léegi ba léegi lool lool mooy avis waaw kon nag bi mu liggéentee tamit waxu ash-Shafi'i kon nee na kon loolu warutuñ ko escandaler suñu sëriñ bi ñun ñun Nawawi ya ah, ash <coughs> <coughs> naan nee na loolu dañ koo sib kenn si bu ko dafa xaraam mu ne kon nag fa xasala mimma dhakarna anna al ijma munaqidun ala tahrim isti'mal ina'i dhahabi wa ina'i fidda fi al akli wash-shurbi wat-tahara wal akli bil mal'a bil mil'aqa min ahadihima wat-tajammur bi mimaratin minha wal bawl fi al ina'i minha wa jami' wujuh isti'mal wa minha al makhala ak ainsi de suite rahmatullah alayhi mu ne nag kon nag fa xasala mu daal di ñu mën a jële mimma zakarnaahu ci li nga xam ne daal dinañ koy tudd an al ijmaa kene la consensus am na waaw dëppook boroom xam-xam yi munaqidun façon ala tahrimi ci kaw xaraamal istimal utiliser ina az-zahab wal fidda utiliser ndabal or ak xaalis fil akli ci lekk wa shurbi ak naan wa tahaara ak di laablu moo xam da ngay sangu wala da ngay jàpp Ah wal akli ak booy lekk bil milaq moo xam kudduk or nga koy lekk loolu lépp dafa xaram min ahadihima moo xam ci or wala xaalis loolu lépp dafa xaram wat tajammuru waaye yor di ci di ci ne yow da ngaa raffiné li ngay def sa euh, cuuraay yi sax sawaay waay yow ci euh, euh, fa nga ko def sa ànd cuuraay bi la en or wala <laughs> xaalis <laughs> wal bawli wala nga ne yow da tuur ndox ci ndab loo xam ne c'est en or loolu moom vraiment <laughs> ak wajan ak mbooleem euh, wàll yi ñu mën a utiliser rek waaw mu ne naka noon li ñuy tusngalu fi ñuy def li ñuy tusngalu foofu it manoo nekk en or ak yooyu yëpp luñ ci mën a kii rek moo xam nag mu ne sawa unil moo xam sawa unil ina as-saghir wal kabir moo xam nag mu nekk ndablu lu ndaw wala lu mag moo ci yem wa yastawi ta yem na fi tahrim ci xaraam gi ar rajul góor wal mara ak jigéen bilaa xilaaf ci loo xam ne amul wute wa innama farraqa bayna ar-rajuli wal mar'a fi at-tahalli voilà lima yaqsulu min min at-tazayyun liz-zawj was-sayd mu ne eh, amul jigéen nag ci lañu ci xaraam ji utiliser yi yëpp ba mu des fi fi ñu tàqalee àtte góor jigéen mooy li sol ay takkaay waaw lool dañ ko may jigéen ji nga xam ne eh, moom ngir muy taaral ngir boroom këram wala sangam waaw mu ne qaala ashaabuna imaamu Nawawi rahimahullah mu ne suñu ñoon ñi nee wa yaxrumu te xaraam na istimaalu maa'il wardi wal adhaani min qaaruurati dafa xaraam nag utiliser maa'ul wardi ndoxum euh, genre rose voilà l'eau de rose ñu def ko ak façon diw yeeg yooyu yépp ñu def ko ci flacon boo xam ne yow c'est en or wala xaalis loolu dafa xaraam waaw naan man je viens de Yves Rocher de kii Saint euh, Saint Euh, voilà yu mel noonu xawma lanati Saint-Laurent Yves Saint-Laurent voilà foofu bu or laa fa jëlee parce que j'ai les moyens je suis raffiné non dafa xaram en tant que jullit qaalu fa inam toliya léegi nag mu des muy wax yeneen bu dee waa ji dañ ko nattoo bi ta'amin fi ina'i dahabin aw fidda bu dee nit ki dañ koo nattoo hein ci muy lekk ci ndab lekk ci ndabul dabul or aw fidda walla xaalis fal yuxrij at mooy daa nekk ci xaalu darura wala mu ñëw foo xam ne gars yi bandi lañ ñu xam ne kii julli la bëggul yooyu ñu ne ko sawaay <laughs> boo bëggee lekk yow da ngay dof deewal dee mër mër <laughs> waaye li ngay lekk fii lañ la koy defal laa wax ci ndabal or lii lañ koy def dégg naa da koy bañ aywa deewal <laughs> mu ne bu dee loolu la nag li muy def fal yuxrij at-ta'am ila ina'in akhar bu dee ne am na possibilité bien sûr buñ ko ko tegalee dem mu man koo def ci beneen ndam na génne ñam ba def ko ci beneen ndab min ghayrihima bu bokk ak ndabal or wala xaalis wa ya'kulu minhu mu lekk ci ndab loolu le fa in lam ina ina'an akhar bu dee nag amul beneen ndab comme li wax sànq gaa yooyu force ko fal yaj'alu ala raghifin in amkana bu dee lañ ko jox muy li war ko lekk daa mburu na jël mbir yi soos ko ci mburu mi téye mburu bi noonu di ko lekk voilà bu dee loolu jàppandi na waaw wa in ibtuliya bid-duhni fi qaarurati fidda ah fal yusibu fi yadi al bu dee dañ ko nattoo mu war a diwoo ci loo xam ne fañ ko def flacon bi nga xam ne or la na jël mbir mu sotti ko ci loxoy càmmoñam summa yusibuhu mu sotti ko ginnaaw gi minal yusra jël ko ci càmmoñ bi ilal yumna fil yumna ci ndajoor bi wa yastamiluhu mu utiliser diw ba yi def ngir moyta na ko di utiliser li nga xam ne mooy ndabal or wala xaalis mu ne qaala ashaabuna waaw mu ne suñu mbokk yi di Shafi'i yi nee nañ rax wa yaxrumu xaraam na tazyin al xawaaniiti wal buyut wal majalis bi awaani al fiddati wal dahab hada huwa sawaab sawaab mu ne xaraam na di di di taaral mooy commerce yi xawaaniiti xaanuut wal buyut ak kër yi wal majaalis ak toogu tooguwaay yi bi awaanil fiddati jël ay ndabi xaalis ak oor di ko aarale fa ñu mais lekk wuñ ci ne ñu koy def di ko orné mu ne lii mooy li dëgg wa jawazahu ba'd ashaabina lenn nag ci suñu gaa yi daal dinañ koy ne mën naa ne waaye loolu eh, dañ leen ne wa huwa galat loolu moom juumte gu rëy la ñu def qaala Shaafi'i wal ashaab waaw <laughs> léegi muy ñëw ci beneen masala mooy masala tahaara gi mooy jàppoo gi mu waxoon mu ne qaala Shaafi'i yu mu ne suñu sëriñ wa Shaafi'i ak suñu wal ashaab ak suñu mbokk yi ci Shaafi'i nee nañ law tawadda'a aw ightasala min inaa'i dhahabin aw fiddatin asaa bil fi'l wa sahha wudu'uhu wa ghusluhu haaza madhabunaa wa bihi qaala Maalik wa Abuu Haniifa wal ulamaa tahfa illaa Daawuud fa qaala laa yasihhu was-sawaabu as-sihha waaw mu ne imaamu Shaafi'i suñu mbokk yi nee nañ bu dee nit ki dafa jàpp ooy gis nga imaam Nawawi dafa ramasser lépp waaw <coughs> waaw <coughs> tahaara waaw ak xaraamu di ko utiliser ci lekk ak naan ak laablu léegi mu ñëw ne côté laablu mu ne bu doy nit ki dafa jàpp wala mu sangoo ci ndab loo xam ne ndabal or la wala xaalis kooku asaaw mooy na yàlla bil fi'li ba mu ko jëfee mooy na yàlla waaye nag wa sahha wudu'u waaye njàppam wa xuslu bu dee sangu la ci def wala jàpp bu ci nekk wiir na bu dee ne bien sûr matal na euh, euh, jàpp ga ci ru jàpp ya lañ ko laaj ci farata yi loolu bu ko defee def na nag mooy na yàlla le fait mu utiliser loo xam dañ ko ne bu ko utiliser waaw bu ko utiliser moom mu utiliser ko mooy na yàlla waaye njàppam baax na mu ne lii mooy suñu mazhab te moom la Malik wax imaamu Malik Abu Hanifa ak boroom xam-xam yépp moo ne kanta Daawuda moom dane mukk wérul te lii du Daawud kese de xanaa bi lay imaam Ahmad tamit c'est mooy ñoom dañu ne non mooy comme que dañoo tere ku utiliser ndabal xaalis alhamdulilah moom imaam Hanbali yi dañ ne képp koo xam ne da nga jël satalaat or wala satalaat xaalis nga jàppe ci yow de façon boo jullee téeméeri julli sa julli baaxul waaw parce que da def loo xam dafa xaram waa jumhur ni déet mooy na yàlla waaye nag baax na ndax loolu day dugg ci qaa'ida hal nahyu yaqtadi wudu'ul manhi anhu am la est-ce que bu sariya mbir day waral ne képp ku def la ñu tere rek yow day yàqu loolu dañ naan daam teqantal dafa am loo xam dañ koo xaraamal li zaati waaw dañ koo xaraamal li loo xam dañ koo xaraamal ngir moom yow mënoo koo jël di naan ba pare naan loo man grawul bo bu ko naanee def na lu xaraam waaye grawul nangam non mooy moom dañ koo xaraamal al asnam bay'ul xamri jaay sàngara jaay ay xërëm yi jaay dañ koo xaraamal ngir loolu amoo droit di ko jaay waaw dañ koo xaraamal ngir moom am yoo xam ne dañ koo xaraamal li wasfin ndax melo waaw wala circonstance bu alquran ne eh, yéen ñi gëm yàlla ila nuudiya li salaati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillah wa dharul bay' yéen ñi gëm yàlla bu ñu noddee ah ngir julli bésub àjjuma na ngeen gaaw dem fekke tudd yàlla ga muy xutba ba te ngeen bàyyi ba bay'a da ngeen bàyyi yaxantu bi na ngeen ko arrêté loolu mooy est ce que njaay la ñu xaraamal xaraamaluñ njaay mais jamono ja nga nar a defe bu rekk ñu xutba ngay ñuy xutba ngay jaay ñu noddu ba pare ngay nekk fa di jaay ko àjjuma loolu dafa xaraam ci jamono jooju waaye nit ki bu ca jëndee jaay ci mooy la mu jënd loolee xaalis ba duñ ko ne xaraam na waaye def na lu xaraam ba mu jëndee côté boobu heure boobu nga xam dañ koo tere nga gis ne kon du jaay jënd ak jaay lañ xaraamal alors que sàngara moom dañ koo xaraamal mooy jaay sàngara ci boppam la ñu xaraamal mooy moom ci boppam di ko jëfandikoo ak di ko jaay bii nag dañ koo xaraamal mbir mi neewuñ la bul jaay bul jënd ci mais dañ la jamono jii bu ko def